a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-an'aam ba'da a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illaa kaanuu anhaa suñu boroom tabaaraka wa li wax ci ñeenteelu laaya bi mu ne wa ma taatihim te du leen dikkal ñoom yéeféru qurayshi yi min aayatin ci benn màndarga buy wane loo xamante ne mooy kattan sañ-sañ ak man-manu boroom bi tabaaraka wa taala min aayaati rabbihim ci seen laayaay boroom yi du laaya yi feeñ comme ba nga xam ne noonu la xarloo woon xaroon li nga xam ne mooy weer wi comme niñ ko gise woon ca suuratul waaye du caagante ne laaya yi nekk ci alquran du leen dikkali laa lu dul ne kaanu anha muridin ñu nekk ñoo xamante ne nii dañ koy dummóoyu duñu ci gëm dara <coughs> suñu boroom ne faqad kaddabu bil haqq ne dëgg dëgg ñoom ñii de yàgg nañoo weddi de toute façon bil xaq ci dëgg ñii di wax yu bii faqad kaddabu la xaq weddi woon nañu lu jëkk al xaq di seydinaa muhammad mii nga xam ne moom comme ni mu wax wa muhammadun xaq sallallahu alayhi wa sallam ñoom yàgg nañ koo weddi lamma jaa'ahum bam leen dikkalee fa sawfa yaatihim xilsif na leen a dikkal nag amba uma kaanu bihi yastazi'un mooy xabaaru la nga xam ne moom la ñuy saboote di ko weddi mbugal miñ leen di tëkkoo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam di leen ko tëkkoo ne bu ngeen faat bu ngeen bu ngeen tuubul ba deewe nii lii dina leen ci dal ñu koy saboote mu ne nag gis nga nag xelséef na leen a dëkkal dikkal la ñuy saboote naan leen jahannama ñuy saboote bu ñu deewee nii de looloog yeneen dina leen a xelséef a dikkal de alam yaraw mu ndax ñoom xanaa gisuñu kam naka rek ahlak naa lañu alak min qablihim lu leen fi jiitu woon min qarnin ci ay mbooloo makkannaahum ñoom de daal di woon nañ leen jàppandal de fil ardi ci suuf si maalam loo xamante ne nii maalam numakkin lakum loo xam ne yéen waa qurayshi ñii yéen yéeféru qurayshi yi man borom bi tabaaraka wa ta'aala jàppandalu ma leen lu tol noonu defaluma leen ay xéewal yu tol noonu de la ma defal ñooñu yéen defaluma leen ko comme ñoom waa Firawna waa Samud ak waa Aad ñoo ñoo ëppoon doole fuuf ëppooni alal ñi nga xam ne ñooy yéeféru Quraysh yi mu ne wa naa te bokk na ca la ma leen defaloon ci ay xéewal ñoom ñoo ñële wa naa ñu daal di woon wàcce as-samaa mooy niir yi ñu wàcce ci alayhim ci seen kaw ñoom midraaran ay muy taw taw yoo xam ne yu barkeel ta bari seen gàncax yi daal di ciy man di jure di daal di génne waaye seen jur ji di ci lekk ñoom itam ñu ciy dund wajaal naa ñu defal leen al anhaara dex yi tajri muy daw min tahtihim ci seen ron fa ahlaknaahum waaye loolu lépp au lieu ñu sant ci sant ñu def ko loo xamante ne nii bunt mooy borom bi tabaaraka wa taala comme niil bi rek gis nga fële ca Firawna na nga xam ne mooy dex ganam doon rombe ba léegi di fa jaar waaye santuñ seen borom fa ahlaknaahum borom di tabaaraka wa taala nee na ma daal di leen alak bi dunubihim ci sababu bakkaar yi nga xam ne moom lañ doon defam mooy yàlla ya wa ansha naa ñu daal di fiy indi ñeneen min baadihim seen ginnaaw qarnan aaxarin yeneen mbooloo yoo xam ne ñoo leen mujj doom fa nga xam ne moom lañ newoon mu ne nag kantaa yéeféru Quraysh yi laay bii ñuy ñëw ñoom ñoo doon wax ne <coughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun daal li ñu bëgg mooy nga wàcceel ñu téere boo xam ne dañ ciy teg suñu loxo di ko laal suñu boroom nag ne waxuñu dëgg ne walaw nazzalna alayka te gis nga bu ñu wàcce woon ci yow seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam kitaaban ab téere fii qirtaasin nga xam ne day nekk ci ay këyit yoo xamante ne nii danga koy manal laal fa lamasuuhu ñu ñëw sax di ko laal nii bi ay diihim ak seen loxo yi la qaala woon kononte kon bu boobaa dinañ wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñii nga xam ne ñoo weddi seen boroom lan la ñuy wax naan naan in hada mu daal lii nii nekkul illaa lu dul sihrun jabar mubiinun boo xam ne bu leer la de wa qaalu alhamdulillah mu ne wa qaalu te bokk na coom li ñuy wax ñoom waa Quraysh ñii di yéeféri du ñu ngi naan lawla unzila alayhi malak waaye lan moo teewaay ba seydinaa Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam yónni wuñ ko moom am malaaka boo xam ne moom lay àndal xam nga lii gisoon nañ ko ci xadiis boobu nga xam ne gisoon nañ ko ci suuratul Isra waaye gisoon nañ ko lu jiitu ci suuratul Furqaan la imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi maa doon nettali ba ko bàyyi dañoo bëgg suñu montagnes yi nga soppi ko def ko woor te puusal ñu suñu xeer yi ñu man fi di bay defal ñu ay anhaar ay dex koo xam ne comme yu Ordon yeeg Jordan yeeg yoo yële loolu la ñu bëgg te nag nga dekkil ñu ñi nga xam ne mooy suñu maam yi te boo bokk ñu ngi ñuy dekkil mooy Qusay ibn Kilab ndax kat moom dën moom moom magum dëgg la woon waaye ba muy dem Abdallah ibn Abi Umayya nekkoon sœur ci yaay sayyidatuna ummu umm, euh, sayyidatuna <coughs> euh, ummu Salama radiyallahu anhuma ndax mujj na tuub doon ko wax dab ko kaw naan ko bu ñu da nga yéeg ci asamaan si daal di fay génne ab téere boo xam ne wàcc ak malaaka ne ko sax lool sax gis la nga yéeg ba dem ba ca biir ñaata foog naa sax bu ñu duñu la gëm loolu nag la leen suñu boroom di wax naan lii ñuy wax kon waxuñu dëgg waqaalu ñu ngay wax laa unzila alayhi malak waa lan moo tee woon waaye duñ ko wàcce mu ànd ak moom malaku nam malaaka walaw anzalna suñu boroom ne te gis nga bu ñu wàcce woon malakan am malaaka ay way al amru de dinaa àtte li xam ne mooy mbir mi dinaa teg mbugal mi ci seen kaw de summa la yunzarun ta bu boobaa kenn du leen xaare ndax ñoo fi laaj miracle moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàgg naa xam ne waa Quraysh ñi yiñ laaj naan ko jox ñu li nga xam ne mooy am miracle xamoon na ne du ñu gëm dara won ñu ay laaya te xam na ne laaya yi bu ko boroom bi indee ñu weddi ko da leen di mbugal comme ni mbugale woon ñu njëkk ña moo tax saa su ne booba sax dane woon déedéet man lii borom bi yónniwu ma ngir lii mu ne walaw jaalnaahu

mu ne te gis nga yonent bi ngeen di wax nii di naan naan waaye yow nit la comme ñun kii saaxir la kii majnuun la kii waaye ab jabarkat la kii dafa dof wala kii dañ ko ab ab gisaanekat la mu ne gis nga walaw jaal naa bu ñu ko defoon malakan mu nekkoon am malaaka mooy yéen de toute bu yoroon forme malaaka malaaka ma yónni malaaka ci yéen du ngeen ko mën a dékku kon nag moo tax la jaal naahu rajula konoonte kon malaaka moom may wàcc comme ni ngeen koy waxee góor laa koy def forme góor lay yor forme nit ni yéen wala labas na alayhim bu boobaa dina jaxasoo ci seen ci ñoom ñoom waa Quraysh ñii bi yalbisuun li nga xam ne jamono jii rek ñoom ñu ngi koy lëntalal ci li nga xam ne mooy mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kon bu boobaa dañ naan moo kii nit la comme ñu naa gënewuñu dara bashar la comme ñun amul lenn lum ñu fi ëppalee ba pare di daal di yàq li nga xam ne mooy xelu ñi nga xam ne ñoo ñi gën a suufe ci ñoom ngir ñu topp leen ci seen waxu kéeféer yooyu suñu boroom ne wala qad istuziya te dëgg-dëgg daal di woon nañuy saboote lii waa Quraysh di la wax di la wax yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñoom du ñoo ko njëkk wala qad istuziya te dëgg-dëgg daal di woon nañuy saboote bi rusulin ci ay ndaw alayhimu salaatu wassalaam min qablika yu la jiitu woon fa haqa billadina alladina saxiru minhum mu di wàcc ci kaw ñi nga xam ne ñoo doon saboote yonent yoo yële alayhim salaatu wassalaam di yéefér ya maa kaanu bihi yastahzi'un li nga xam ne moom lañ doon saboote muy di saboote li nga xamante ne mbugal ya nga xam ne bees leen ko masoon di tëkkoo ñuy saboote naan na gaaw ñëw loolu nag bañ mujjee looloo leen dal de xul nag wax leen nag moom waa Quraysh siiru ay waaye dox leen waay wayaasi leen fil ardi ci suuf sii summa anzuru bu ko defee ngeen xool kayfa ana naka kaana la mujje woon la nekke woon aqibatul mukazzibin mujjanteelu ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo doon weddi borom bi tabaraka wa taala qul laaj leen ne liman ma fi samawati wal ard nee leen kan moo moom li nga xam ne mooy moomeeluk asamaan ak suuf laaj leen ñoom waa Quraysh qul ñoom de dinañ waay tontul léegi ndax ñoom lii lañ lay wax qul wax leen lillahi borom bi tabaraka wa taala dong la ñeel kataba ala nafsihi rahma moom la dara warul moom de mooy ki nga xamante ne moo bind dogal ci boppam moom borom bi tabaaraka wa taala ne li nga xam ne yërmandeem gu yaatu gi mooy li nga xam ne moo jiitu ci li nga xam ne mooy jaam yi comme ni ñu ko gisoon ci suuratul Araaf bi muy wax ak Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam ne ko wa rahmatii wasi'at kulla shay sama yërmande dafa yaatu ba daj moo tax hatta jahannama hatta tabaaraka wa taala daf daw de mu ne nag la yajma'annakum borom boobu nag nga xam ne moom la dara warul waaye moo bind daal di dogal ke ne moom yërmandeem ju yaatu ji mooy li nga xam ne moo jiitu ci jaam yi mu ne la yajma'annakum waat na ne dina leen dajale ilaa yawmil qiyaama bés ba nga xamante ne mooy bésub taxawaay bi de laa rayba fiihi amul sikki sàkkata bu leen ci sikki sàkk bés boo bële alladhiina xasiru anfusahum kanta gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñoo perte seen bopp ndax